walaqad arsalnaa nuuhan ilaa qawmihi falabisa fiihim alfa sanatin illaa xamsiina caaman fa axadahum tuufaanu wa hum zaalimuun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya fukk bi ak ñeent mu ne walaqad dëgg-dëgg arsalnaa yónni woon nañu yebaloon nañu nuuhan yonent ba nga xam ne moom lañ doon wax seydinaa nuux alayhi salaatu wassalaam ilaa qawmihi tay ñoñam fa labisa fiihim mu daal di sax fa ñoom di leen woo alfa sanatin mooy ne at yoo xamante ne nii illaa xamsiina ama ba mu des li nga xamante ne nii xam nga lan moo ko mujj man moo ko teree mat junni de mooy juróom fukki at juróom fukki at moo ko teree mat li nga xamante ne mooy junni mooy mille ans yoo xamante ne nii yu manqué cinquante muy neuf cent cinquante an la def ak ñoom di leen woo ñoom ñoo ñëlee waaye gars yi lan la aman mooy yoo xamante ne day dellu mooy gis nga ba mu tàmbalee di leen woo am mu ngi commencé ci loo xam ne mooy am looloo ko xam nga sana sana ci arab bu ñu nee sana mooy bi muy wax euh, ci suuratu Yuusuf ne gaa yi tasrauna yéen da ngeen di bay kii euh, léegi da ngeen di bay sept yoo xam ne mooy ah, mooy sinin sinin foo gisee sinin mooy yu metti la mooy at yu metti la alors que am mooy loo xam ne day wër mooy Seydina Nuux dafa def ci ñoom neuf cent cinquante ans mille ans junniy at yoo xamante ne nii yu manqué juróom fukk yoo xama juróom fukki yoo xamante ne nii mooy gis nga nam tàmbale woon ba mu leen di woo ñu koy weddi noonu la mujjee waat ci junni moo moo loolu la moom la moo tax boroom bi naan am affaire bi day wër mooy ne loolu la rek daa wootee gars yi ko weddi ñi ko gëm waaye boo leen dugaloon ci benn salon gars yi foofu dëmb salon bu yaatu nii ñoom ñëpp dinañu fa xaj te bu ci loolu mu leen di woo waaye gis nga ba ñu weddee ba nga xam ne nag ca jëppaandaw ba ba mu leen ba borom bi yëgaleeku comme ni ne ci saar yu kawe yi nañ ko gis Ah, moom ne ko fii yëgal ni Seydina Nuux ne ko Nuux gis nga ñi doon a gëm li ñu doon a gëm kenn dootu la gëmaat à part nag mu ñaan borom bi kon mu alak leen kon nag fa axadahum mu daal di leen jàpp ak tuufaanu mbënd ma ndox ma ñëw daal di fees comme niñ ko gisoon ci suuratul xamar yoneen suñu borom wàcc asamaan yi ne asamaan sotti sa ndox mi suuf si daal di bang ndoxam foofu léegi mu nekk ci ndox moo xam ne ñu daje ala amrin qad qudir ci loo xamante ne nii borom bi moo ko dogal kon faaxasawum mu jàppu leen ak tuufaanu mën ma wahum te ñoom ba mu leen di dal zaalimuuna ay tooñkatu seen bopp la ñoon ay bokkaale woon kat lañ de fa anjaynaahu suñu borom ne ma muccal ko moom seydinaa nuux alayhi salaatu wassalaam wa ashaaba safinati ak waa gaal ga mooy ña ko ñangu woon a gëm te nangoon dugg ca gaal gam defaroon ne leen kaa dugg ci ngir mucc waja'alnaaha ñu def gaal goo gële aayatan mandarga buy wane kàttanu borom di tabaaraka wa taala lil aalamiina ñeel mbooleen bindeef yi mooy lépp la labal ba mu des gaal googu kese leen neen lu dul moom amul da tëmb lépp lu amoon dund faatu moom nga keroog ba mu des ñenewoon ca gaal ga mu ne wa Ibrahima mu ne mu ngi joxe beneen misaal ngir waa Makka ñii yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne weddi giñ lay weddi am na yonent yu fi jiitoon ñu weddi woon leen mu ne wa ibrahima ak yonent mag naan seydinaa ibrahim alxaliilu alayhi salaatu wasalaam id battalakol ba nga xamante ne nii qaala wax na li qawmihi ay ñoñam lan la leen wax ubudullaha jaamu leen borom bi tabaaraka wa taala moom dong wattaquuhu ta ngeen ragal ko de ragal leen seen borom tabaaraka wa taala zaalikum loolee de xayrun lakum moo gën ci in kuntum ta'lamuuna ndeem nekk ngeen ñu xam innamaa yéen nag yëg leen ma wax leen yéen samay ñoñ innamaa li am ba des mooy ta'buduuna yéen a ngi fi nekk di jaamu min duunillaahi wallif borom bi tabaaraka wa taala awsaanan yoo xamante ne nii ay ay ay xërëm la yoo xamante ne nii yéen a ko def de wa taxluquuna ifkan ba pare ngeen di sos loo xamante ni kàcc la mooy wuti nag lu am ngeen ut yoo ne yéen a ko créé di koy defar ay mattaki përëm ak xërëm yoo xamante ne yépp nekk ay xërëm ay oor ak yépp ngeen teg ko ba pare naan loolu mooy yàlla yi war a jaamu xam ngeen ne loolu wute nag li am innal ladina gis ngeen nag mu ne leen yëg leen nag da ngeen xam ne gis nga yi ngeen xam ne ta'buduna min dunillahi wëllif borom bi tabaaraka wa ta'ala muy seen xërëm yii laa yamlikuuna lakum mënaluñ leen yéen rizqan tous mana luñ leen a indil benn wërsëg est ce que wërsëg gi ngeen di am xërëm yi ngeen teg fii di leen raayaka liisa la kan naa di leen di leen di leen vernique yooyu est ce que ñoom ñoo leen di jox wërsëg ñoom amaluñu mana ñu leen dara ci wërsëg buñ leen di jox kon nag fabtahu sàkku leen inda allahi fa seen borom mii nekk sama borom ar rizqa li nga xam ne mooy wërsëg wa'buduhu ta ngeen santu ta ngeen jaamu ko waskuru lahu ta ngeen santu ko ci xéewal yi nga xam ne moom la leen di defal ilayhi tan ngeen xam ne ci moom dong turja'una ci ngeen di dellu ku génn dina ci borom bi nga jëm wa in tukadibu ba léegi Seydina Xaliilu alayhi salaam mu ngi wax ak ay ñoñam wa in tukadibu waaye bu dee nag da ngeen a weddi faqad kaddaba yëg leen ne weddi woon na ay xeet min qablikum yoo xam ne jiitoon na leen leen jiitu nañ leen fi de wa ma ala rasuli loolu mooy lan jiitu woon nañ fi am ñoo xam ne ay xeet yu yu weddi woon te ba ñu weddee mooy wax ji loolu lay jëm ba ñu weddee am na lu leen dal mbugal mu tarta loolu nëbbuwul ci yéen ndax yéen ngeen xabaar yoo yëlee kon nag wa wa ma ala rasuli leen ne man nii dib yonent sama borom de moo xamal man alxalil alayhi salaatu wassalaam wa ma ala rasuli nekkul ci ndaw bi nga xam ne mooy man mi mu leen yónnee illaa lu dul al balaagul mubiin jottali gi nga xam ne ku leer la muy bataaxal message bi bëgg ma andil leen ko andi naa leen ko mu leer lool de moo gàll woon sama losta wax naa leen ko awalam yaraw suñu borom ne xanaa ñoom gisuñu gis gu leen di jariñ kayfa ana naka ullahu al noonu la borom bi tabaaraka wa tàmbalee mbind mi summa ginnaaw gu yu'iduhu moo koy delloowaat inna fii daalika nekk na ci loole alallahi gis nga ci borom bi tabaaraka wa ta'aala yasiirun lu tey jege la mooy ni muy raye lépp nga gis taw bi bu ñëwee ba mu taw ba gàncax gi nekk àll bi weert fépp xoo weert nekk lu verdoyant gis nga ba demaat ba noor bi fekk foofu ne foofu lépp weex dara dootu fa nekk loolu borom bi noonu mu def mooy mbind ma moo ko tàmbali woon ca nawet ba ba pare mu dindiwaat ko fi ci noor bi indiwaat ko delloowaat ko mu ne kii def mu ne loolu ak a yomb borom bi tabaaraka wa taala naka noonu nag lay def seen dund yi bu ngeen faatoo ni ñu leen fi andee ngeen nekk fi noonu la leen fiy jëlee yéen ñépp ba pare dekkiwaat leen suñu borom tabaaraka wa mu ne qul waxal yéefér yi siiru daal di leen wayaase siiru daal di leen dox fil ardi ci suuf si fanduru bu ko defee ngeen xool kayfa ana naka bada al na borom bi tabaaraka wa taala daal di tàmbalee bind mi mooy ci asamaan yi ci suuf yi fu ngeen fi dem rek di ngeen gis yoo xamante ni nii yu jaaxle la yu wute yoo xam ne yépp borom bee ko fi def lépp di wone li nga xam ne noonu la ko borom bi nga xam ne mooy al badi'u ki nga xam ne mooy al xaaliq al ar gi nga xam ne mooy mooy mooy faatir moo génn yooyu yépp daal di leen bind daal di koy tàmbali ci mbind summa ginnaaw gi allahu borom bi tabaraka wa taala yunshi u mooy tàmbali an nash'ata al mooy génn la nga xam ne mooy beneen mbind ba mooy lan yawmal qiyam moo leen di dekk yéen ñépp ñi ngeen xam ne gis nga fu ngeen jàll gis ay nit ñoo xam ne ñu bari mu fi ñëwoon ñoon ñépp borom bi tabaraka wa taala leen fii jële na leen leer ne borom boobu nag tabaraka wa moom mooy delloo mbind moom mële beneen yoon kon nag inna inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla ala kulli shay'in ci lépp qadirun ku ko capable la ku ko man la de yu'azzibu man yasha'u moom mooy mbugal ku ko sopp wa yarhamu te mooy yërëm man yasha'u ku ko sopp wa ilayhi te ci moom tuqlabuna ci ngeen di jàllar be ko ci moom ngeen jëm après de mooy képp koo xamante ne nii faatu nga na fan nga jëm mooy ne ci borom bi lañ lay delloo subhanahu wa ta'ala wa ma antum te yéen nekku ñoo xam ne dinañu lottal borom bi tabaaraka wa taala fil ard ci suuf wala fi samaa du caagante ne ca asamaan yi de wa maa lakum te ñeelu leen min duunillaahi wallif borom bi tabaaraka wa taala min waliyin koo xam ne moo méngoo seeni mbir leen dimbali bés bu leen borom bi naree duma wala nasiir du caagante ne ku leen di dimbali ku leen di digg dimbali ëllëg walladiina kafaru mu ne kantaa gaa yi nga xam ne ñoo weddi yàlla yéen yéefér yi di aayaatillaahi ci sama laaya yi mandarga yi wane sama kattan sama sañ-sañ sama man wan wa liqaa'i wa liqaa'i waaye it daal di weddi li nga xamante ne mooy daje gi ñu war a mën a gi ñuy dajeeg man ëllëg ma daal di leen àttee ulaa'ika mu joxoñ leen joxoñ bu sore gaa yoo yële ya'isu min rahmati mooy ñi nga xam ne ñoom désespéré wu nañ ñàkk nañu yaakaar ci sama yërmande gu yaatu gi ndax gëmuñu ne sax am na mooy loo xam ne dañoo gëmul ne sax am na moo tax it dañ cee mooy bokkuñ sax ci seeni seeni souci quoi moo tax bu ëllëgee bu ñu gisee mbir mi de façon dañuy yàqu comme li mu waxoon kamaa ya'isa al kuffaaru min ashaabil qubur comme ni nga xamante ne ñooy dañuy désespéré wu ñàkk yaakaar comme ni nga xamante ne yéeféri buñ duggee bàmmeel ba xam ne ya ndeke lañu leen doon wax dëgg la ni ñuy ñàkke yaakaar këne jëm ak fii ñu nekk dinañ fa am dara mooy noonu moo leen dal mu ne kon ulaayika gaayoo yële ya isu ñoo ñàkk yaakaar min rahmat yi ci sama yërmande gu yaata nga àjjana ak la ko raw loolu lépp désespéré wu nañ ci ndax gëmuñu ko woon wa ulaayika te gaayoo yële lahum dina leen ñeel adaabun bugal alimun goo xamante ne nii gu tar la léegi nag suñu borom tabaaraka